wala suuratu tawl baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim qaaluu rabbana amattana snatayni wa axyaytana snatayni factarafnaa bidunuubina fahal ilaa xuruujin min sabiil kan koroog suñu boroom di kontine fi nga xaman ñu kontine fi ñu yemoon ci laay bi nga xam ne mooy fukk ak benn bi nga xamante ne nii ci lay wax waa safara keroog bu ñuy dugg safara <coughs> malaaka yi di leen woo naan leen ñoom nag ñu mere seen bopp ndax xam nañ ne ñoom defu ñoon dara ci seen àddina malaaka yi naan leen di leen woo naan leen na la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ne lu ngeen mere seen bopp tey na ngeen xam ne mere gi leen seen borom mere moo gën a rëy fuuf mere gi ngeen mere seen bopp id fàttaliku leen ca àddina tuddaw na bañ leen balañ leen doon woo ilal imaani ci ngëm yàlla naan leen ñëw leen ngeen dugg ci lislaam fa takfuruuna ngeen weddi ne bañ ne du ngeen ko def qaalu suñu boroom di ñu nettali bañ ne ca biir safara lu ñuy wax xaalu ñu nga naan rabbana e yow suñu boroom amat tanas na tey nii yow de faat nga ñu ñaari yoon rey nga ñu ñaari yoon wa ahyay tanas na tey ni nga dekkil ñu ñaari yoon faat nga ñu ñaari yoon dekkil ñu ñaari yoon fantaraf naa ñun nag reconnaître nañ mooy ne ñun daal ñun daal ñu ngi nangu ko ne ñun ñoo defoon ay bàkkaar ca àddina ñoo la gëmul woon bi dunubina mooy ñun di reconnaître nañ suñu bàkkaar yañ defoon fa hal ilaa xurujin min sabil waa léegi comme que nag borom bi fii ci aj safara bi ñu fi duggee nangu nañ ne ñun kat ñoo la doon bokkaale ca àddina ndax nag est-ce que nag lii ñu def nii nga xam ne mooy mooy mooy nangu jëf ne ñun ñoo defoon loolu xanaa loolu boog dinañu may boog ndax fa hal ilaa xurujin ndax boog dinañu mën a am min sabilin ci yoon woo xamante ne nii ci lañuy mën a jaar ba bu génn safara tey suñu boroom ne daalikum bu ngeen gisee seen duggug safara ji tey lan moo tax ngeen dugg fi nar fee sax te du ngeen fi génn bi annahu ndax moom ida du'iya allahu wahdahu kafartum ba ngeen newee ca kaw suuf ida du'iya allah bu ñu wéetalee yàlla di woote jëme ci yàlla te di ko wéetal di ko jaamu moom dong kafartum ngeen weddi wan ko lool ngeen doon bañ a dégg wa in bi bihi boo gisee nag bu ngeen masoon a gis ñuy bokkaale boroom bi tabaaraka wa taala wu ngeen gëm gaayoo yële ànd ak ñoom ca bokkaale gu ñuy bokkaale fal mu tey nag àtte bi lillaahi boroom bi la ñeel te moo leen dugal ci safara giita du ngeen fi génn moom borom boobu nga xam ne al alkabiiri te mooy ki nga xamante ne mooy ki màgg mu ne huwa alladi yuriikum aayaatihi wa yunazzilu lakum min as-samaa'i rizqa muy wax nag xéewal yi nga xam ne moom la defal jaam ci kaw suuf mu ne huwa moom boroom bi tabaaraka wa taala alladi mooy ki nga xam ne yuriikum moo leen di wan aayaatihi màndarga yi nga xamante ne nii mooy wane sañ samam sañ-sañam kàttanam ak li nga xam ne mooy wane ne moom dong mooy ki nga xam ne moom la ñu war a jaamu de wa yunazzilu aleykum muy wa yunazzilu lakum muy wàcc ngir yéen minas samaa'i ci niir yi rizqan wërsëg muy taw bi nga xam ne moom lay wàcc moom ba génn ci gàncax yeeg gi ngeen di dundee wa maa yatadakkaru waaye lii nag du ko fàttale ku te du ci waaru illaa ndere kurul man yu niit ki nga xam ne mooy dellu ci boroomam tabaaraka wa ndax laaya yi muy wane mandarga yi muy wane lool mooy defar li nga xam ne mooy ngëm yàllaay nit ki li muy wàcce nag ci taw ci taw yi muy wàcce ci niir yi loolu mooy defar yaram yi nga xamante ne nii bu amul mooy nit ki du mën a jaamu boroomam tabaraka wa taala suñu boroom kon ne fadu llaha kon nag jaamu leen borom bi tabaraka wa taala muxlisiina lahu diin ta ngeen sellal ko ni ngeen xam ne mooy ni ngeen koy jaamoo moom dong ngeen war a jaamu te ngeen sellal ko jaamu jooju de walaw karihal kaafiruuna même bu dee deen yéefér yi mooy seen jaamu gi ngeen di jaamu seen boroom di ko wéetal xel da leen am naqari mooy bu leen leen faale de te ngeen xam ne nag boroom boobu ngeen di jaamu mooy rafi'u darajaati du arsh mooy ki nga xamante ne nii rafi'u darajaati mooy boroom boroom boroom melo yu kawe yi te yëkkatiku waaye rafi'u darajaati mooy ki nga xam ne mooy yëkkati jaam ñi seeni daraja ëllëg yawmal qiyaam ñuy dem àjjana moo leen di yëkkati ci ay daraja yu kawe kawe rafi'u darajaati waaye ci kaw suuf fii képp koo xam ne am na lu ma ëppalee keneen xamal ne borom bi moo la yëkkati de dul arshi mooy borom arsh yulqi ruuxa mooy sànni li nga xamante ne nii mooy wahyu bi min amrihi tukkee ci li nga xam ne mooy moo mooy mooy ci ndigalam ci mbiram ci àddinaam boobu nga xam ne mooy aalamul amri ca lay jógee ala man yashaa'u la koy sànni ci ku ko soob nag min ibaadihi ci jaamam li yundira ngir jaamam boobu daal mooy mooy mooy malaakaam yooyu noonu nga xamante yooyu mu sànni def ci ñoom ruux boobale muy wax yu boo bële am ñu ne mooy Seydina Jibril mi nga xam ne alayhi salaam moom lay yónni ci ñoom moom lay wax fii comme lim ne nazzalahu ruuxul qudus waxal jaam ñi ne ki wàcc alquran ji ci sama xol mooy ruuxul qudus mooy Seydina Jibril kon ñu ne am ñu ne mooy ruux boobu la mooy tamit waxyu bi te mooy waxyu bi nga xam ne moom lay wàcce moom boroom bi tabaaraka wa taala ci ku ko soob ci jaamam yi ngir mu yëgal bés bi nga xamante ne nii mooy bésab daje ba dee fa la ñépp di daje kenn du absente keroog kenn du ko wute yow ma mu ne mën di dañ na ko waa yow mu talaq mooy lan mu ne yow ma mooy bés ba nga xam ne hum ñoom yéeféer yéeg nit ñi jaamu woon yàlla ñépp jullit ak yéeféer a ci yem baarizu na dañuy feeñ nekk ci pàkk boo xam ne benn lay doon weex tàll kenn du mën a bu kenn du mën a bouger te kenn du dem feneen de laa yaxfaa ala allahi minhum shay bu keroogee te loolu ci àddina sax dara masul nëbbu borom bi rawatina foofu la nga xam ne ci benn pàkk bu yaatu lay doon ñépp fa lay nekk fa la borom bi di dajalee ñi jiitu woon ci maam aadama alayhi wa salaam ba ki mujjee faatu ci benn pàkk la ñuy nekk ñoom ñépp kon nag mu ne laa yaxfaa nëbbu de alallahi ci borom bi tabaaraka wa taala bu keroogee minhum ci ñoom nit ñi shay'un kenn ak jinne yi suñu boroom nag bu keroogee dina laaj limanil mulku ne ana kan moo moom nguur al tey lillahi al waahidil nit ñi daal di tontu comme ni nga xamante ne nii loolu jële nañ ko ci mel mi mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne keroog bu yonent ba suñu boroom dajalee nit ñi ci pàkk boo xam ne day weex tal day deg fa nit ñépp après day da ci la leen di laaj ne limanil mulkul yawm ana kan moom moom nguur tey nit ñi gëm ak ñi gëmul ñépp waxandoo benn baat ne lillahi alwaahidil qahhaar boroom bi nga xamante ne mooy cappaacool li mooy kenn ki al qahhaaru noot ñépp de Zuhur yonent bi alayhi salaatu wassalaam it wax na ci xadis boo xam ne mawlaana ibn Umar radiyallahu anhuma moo ko solo ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yawmal qiyaam borom bi bu daan bu bu xewee day wax lay laaj. day laaj jaam yi naan ay nal na ana ñi nga xam ne ñoo doon rëy rëy lu ci kaw suuf ay nal mutakabbiruun ana ñi nga xam ne ñoo doon màgg màgguloo jàpp ne daal ñoo moom àddina bi di fi def lu leen neex jàpp ne daal ñooy les soldats du monde les gendarmes duy monde suñu boroom ne ana ñoo ñële léegi nag kenn du wax mu ne al mane nguur googu man la ñeel kon mooy li mooy mooy li nga xamante ne nii ana ñoom kenn du wax mooy ne boroom bi nga xamante ni tabaaraka wa taala bu keroogee nguur gi moom la ñeel de kon moom la lillaahi moom la ñeel alwaahidil qahhaar moom mi kenn alqahhaaru te noot jaamam yépp mu ne al bu keroogee bés bii nag muy yawmal qiyaam tujzaa lañuy faye kullu nafsin bakkan bu ne bi maa kasabat ca la mu fàgg woon ca kaw suuf laa zulmal yawm kenn du leen wàññil dara ci seeni jëf tay de bu dee lu baax lu baax nga fay fekk borom bi ci ma ci ci ngëneelam ci la la ciy yokkal waaye doo indi sa lu baax mu wàññil la ko xanaa nga nekk koo xam ne dangaa def tooñ ay nit ñëw indi lu baax ñu jël ngir fay leen ndax foofu ay dollar amu fa de ay dalasi amu fa ay franc CFA amu fa la ngay faye boo amee nit ak mooy say tiyaaba kon laa zulmal ma bés boobu amul tooñ te duñ leen wàññil dara de inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala sari'ul xisaabi ak a gaaw li nga xam ne moom lay àttee bu leen foog ne nit ñi lañuy bari bari keroog yépp day yéexal yàlla day tax moom mbir mi muy mu lëbëjoo ci moom mbir mi nekk lu interminable du jeex àtte bi mu commencé du ko mën a jeexal ndax nit ñee bari déedéet inna allaha yëg leen ne seen boroom sariul xisaab bi mooy ki nga xam ne moo gaaw àtte mu ne waa anzirhum yow xuppu leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa màkk ñi yawmal azifa bés bi nga xam ne mooy bés bu gaaw bi nga xam ne ndax mu ngi ñëw muy yawmal qiyaam du moom la waxoon ca suuratu mi gisoon nañ ko ba muy wax azifatil azifa azifati jege na al azifatu li nga xam ne mooy lu jegeli ndax yi wax ma huwa atin aw kullu ma huwa atinat wa kullu ma huwa atin qarib lépp loo xam ne moom day ñëw te du jaas mu ñëw loolu xam ne ni dina ñëw te lépp luy ñëw mooy lu jege la de kon mu ne wanzirum xuppu leen yawmal azifa mooy ne mooy leen de xuppuyi leen ci bés boobu nañ ko moytu de mooy bés bu gaaw bi nga xam ne léegi mu ñëw idil qulubu bu keroogee gis nga xol yi la dal xanaajiri day mu nga fa ya kaadimiina mooy mu ngi fees teel ak li nga xamante ne nii mooy ak njàqare njàqare mooy dugg nit ñi rawatina ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi mu ne maali zaalimiina ñeerul ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yu min hamimin amuñu benn xarit boo xam ne bu leen jege keroog ngir dimbali leen wala shafi'in yuta wala kenn koo xam ne mooy ñëw def intersection rambu leen koo xam ne ku ñuy topp la de loolu amul mu ne ya'lamu borom bi tabaaraka wa ta'aala nag mooy ki xam xaa'inatal bët bi nga xam ne mooy lépp luy wor ci bu ci bët mooy li borom bi tabaaraka wa taala tere kii sàcc di ko xool yu xaraam yi mooy tëju sab néeg foog ne kenn gisula ngay def saluñ caay-caay wala nekk ci biir nit ñi am luy romb loo xam ne borom bi dafa tere ngeen xool ko ngay katali bët ndax nit ñi gisuñu la wow yépp suñu borom ne maa xam boo bët boobale di trahir de di naxaate di di di <coughs> nga xamante ne nii mooy waraate wa ma tux sudur waaye ak li nga xamante ne nii moom la seen dënn li nga xam ne moo fa nëbbu mooy banaan hëy bu fi nit ñi newul woon di lii ma def ko loolu te lépp di lu ñaaw loolu lépp boroom ni tabaraka wa taala moo ko xam wallahu yaqdi bil haqq mu ne borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy àtte ci dëgg walladina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay kantaa yéen yéefér yi ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di jaamu wëllif borom bi tabaraka wa taala laa yaqduuna bi shay'in ñoom manuñoo àtte dara dañoo moom dara sax bay àtte dara inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala huwa moom as-sami'u mooy aji déggaakoon gi al-basiiru mooy aji gisaakoon gi wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in